ay yëga di man waaw xaafiluuna yoo yële ñu doon ñaan yàlla yàlla moom ñu ci boole waaw loolu moom moom la ñuy fexe nag samp ci seen xol yi di leen fàttale bi tarabis mooy ay xaaja yoo xam ne moom lañ leen di aajo yu leen di fàttale ko ngir wa yubassi aw ir waaw wala rabaisi mooy euh, parce que rabisa rabastuhu bu ko arab waxee anil amri mooy man habastuhu mooy fexe naa tëj ko bi benn mbir wa sabbatuhu moom lay indi ci kanam moo tax wa yuthabbitunahum anil jumaa fexe def lépp ba ñu wóor euh, dëgg-dëgg leen ak al ajjuma duñ ko sax bàyyi xel mën nañuy dégg noddu gi te léeg-léeg marché yi doo dégg noddu même bu noddu amee minute bañ fay rëkk ndax seytaane yoo xoon nañ la tasma'u li hadha al-qur'an fii fiihi ñoom Abu Jahl ci seen wall seen jamono waaye seytaane yi duñ deñ di wax loolu nit ñi di leen ko wax ci wax yu seytaane yu yées yi fu ñu déggee fu noddu war a jóge wala al-qur'an wala yooyu ñu fexe yéen nation yi jóg yoo xam ne wax yu mbóosóor walghaw fiihi gi day ñëwaat waaw ngeen polluer wax jële ba kenn ko kenn du ko kenn du ko dégg moo tax marché boo fa demee surtout rawatina suñu marché yi moom ni muy demee moom seri cambal cambal ala waa yow jusqu'à la mort <laughs> walla iyaazu billah <laughs> léegi wa yuthabbituunahum anil jumaa waaw di leen dëddaleeg àjjuma ji ba duñ ko xalaat duñ ci bàyyi xel lii waaw la koy jariñ la leen amal yitte lay taxe duñ ci nekk muy àjjuma léegi nag mu ne wa tahdul malaa'ika kanta leer malaaka yi nag allah ñoom dañuy xëy ñoom bu ñu gonte xëy buñ xëyee fuñ jëm fa tax fa tajlisu dañuy toog ala abwaabil masaajid ci buntu jàkka yi fa yaktubuuna ar-rajula min saa di bind nag gars yi les primo arrivants waaw ku ñëw mu bind ku ñëw ñu bind ko boo ñëwee heure ba nga ñëw ñu bind la ca ñu njëkk ñëw boo ñëwee ca dernière it ñu bind la ca dernière kon nag mu ngi noonu moo tax xadiis bi yaktubuuna al awwal fal awwal allahu akbar kon lii day wane ne malaaka yi euh, pas jàpp que ne bon malaaka yi xam naa moom euh, euh, hadaratil fa ida xaraja al mooy newuñu foon noo ñu ngi foon voilà <laughs> waaw moo tax ci beneen riwaaya bi kitaabul juma baabul istima' ila al xutba foofu Seydina abu muy même càllale bi ida kaana yawmul juma waqafatil malaikatu voilà malaaka yi dañuy taxaw ala baabil masjidi yaktubuuna al awwal fal allah kon mu ngi noonu moom lañ gis cinq moom lañ wax léegi loolu dafa leer euh, euh, euh, te loolu ci bunt bu nekk la moo tax ci beneen riwaaya bi kitaabu baab bu imaamul Buxaari ba léegi kitaabu bad'il xalq baabu zikril malaayika sayna Abu Hurayra foofu mu jaar ci al Euh, ba léegi Ibn Shihab jële ko ci moom euh, radiyallahu anil jami' sayyidina Abu Hurayra mu ne yeneen saa saam nee na idha kaana yawmul jumu'a kaana min abwaabil masjidi malaa'ikatun yaktubuuna al fa idha jalasa al imaam tawawu suhuf wa jaa'u yastami'uuna dhikr waaw mu bu àjjuma jotee malaaka yi dañuy toog ci buntu bu nekk ci buntu jàkka yi lañuy ne lan luy lii ku ñëw dugg si ñu bind sa ah <laughs> waaw ki njëkk a ñëw topp ki njëkk ñëw di topp di bind noonu waaye fa idaa jalasal imaam bu imaam bi ñëwee ngir dugg ci aksi ñi ba toog ñu lem tawawu suxuf téere ya ñuy bind turu nit ñi nga xam ne yooyu ci leer la comme nit ñëwee ci yenn riwaaye yi yoo xamante ne ñooy wax lii ne bu boobaa dañuy ñëw hmm, malaaka yi ci ay eh, eh, eh, këyitu leer <laughs> waaw lañuy lañuy lañuy lañuy yor waaw ba pare yor li nga xamante ne mooy ay bindukaayu leer moom lañuy ñuy binde allahu akbar di bind nag li nga xamante ne mooy ñëw topp ñu ñëw allahu akbar kon loolu lu am am solo la bu imaam bi ñëwee nag ñu leen fëy loolu la leen wax ne am na ma sàggan maan yoo xamante ne nii duñ leen mës a bind parce que dañuy toog fii amuñ dara lu leen téye te ñooñ kat dinañ ñëw waaye xoolal iblis sabbatahum waaw mooy day fexe dëddale nag lim ne yastami'una dhikra ñëw di déglu xutba bi ñoom loolu la ñuy jombale seen bopp ah ay imaam bi ay waaru quoi man de xutba yooyu man damay toog ba mu leer ma ne cinq minutes wala deux minutes nga am ne bu may dox bala mu waay sama kër ak kii bee jege bu bay waay ma déggee ñuy nodd bala maa dem damay acc rek fekk ma allahu akbar man ma dugg ci mooy ay nodd ay kii ay xaamilan ay kii ay ay ay waay say ay la leen di wax waay ay ay xutba ah baax na mooy yow xoolal ni nga xaña sa bopp yiw bi nga xam ne yow moom de toute façon sa kenn du ko bind waaw allah loolu garaaw na moo tax am na ci yenn riwaay imaam al-Hafiz Ibn Hajar rahimahullahu taala mu ngi koy tudd ci al-Fath <laughs> imaam al eh, kii al al-Hafiz billahi moo di gërëyee <laughs> non billahi imaam al-Hafiz Ibn Hajar billahi moo di gërëyee waaw <laughs> rahimahullahu taala mu ne am na ci riwaay yoo xam ne euh, malaaka yi en fait buñ ñëwee euh, dañuy laaj <laughs> euh, bon ci seenu mbaax quoi allah dañ naan ñenn ñi dañuy laaj buñ gisul diw waa ana diw <laughs> waa ana diw moom ah amaana daa am ngànt léegi ñu ñaanal yàlla jéggal ko léegi mais loolu mooy ki nga xam ne daa am ma ngànt loolu mooy ki nga xam ne daa am ngànt mais ki nga xam ne amul benn ngànt moom systématiquement et volontairement lay tulli lay dóor jumaa yi mooy dal xutba yi du agsi tout temps c'est à yow xam nga ne yow koo bokkoo ñi malaaka yi waaw loolu moom bokkoo mukk mukk mukk mukk mukk waaw waaw yow ñi nga xam ne ci seen suxuf yoo yëla bin min nuur wa aqlamin min nuur waaw comme ni nga xamante ne noonu la ko Abu Nu'aym daal di indee ci mustaxraj bi yow xam nga bokkoo ci waaw waaw waaw moo tax képp ku ñëw ci ginnaaw imaamul euh, Zuhri solo na xadis bi ci euh, Ibnu Maaja rahmatullah foofu dañ fa man jaa ba'da zalik fa innama yaji'u euh, li haqqil salaa mu ne képp ku ñëw après malaaka yi li may këyit yow moom àqu julli bi rek nga fi ñëw mooy ngëneel yi nekk ci kanamam dara nga ci dut am allahu akbar allahu akbar waaw hadisu saydna amr ibn shu'ayb an abi an jaddi nekk ca ibnu xuzayma moo doon wax li ma doon wax sànq yenn mu ne foofu fa yaqulu ba'dul malaa'ikati ba'd mais ma maa xabasa fulaanan wala yenn malaaka yi dañu wax ñenn mais waa diw moom lan moo ko téye lu tax ba ñëwul fa taqulu kenn ki ne ah allahumma inna in kaana dallan fahdi allah ñoo baax borom bi bu dee nekk ak cànkute ndax lii ñu wax sànq ak cànkute la toog sa kër mën a dem naan boo man nooy way kun baya nooy way way toog di daan télé ko waxtaan ak a déconné ak a naanum njar dina ngam ay ay nekk sa téléphone ak say Snapchat WhatsApp TikTok nekk ci yooyu sa waay kooku xam ne kooku ci cànkute la ne moo tax malaaka yi ne illahuma e eh, borom in kaana dallan bu dee waa ji nga xam ne ñëwul ba sa mbokk mi malaaka bii di ma ko laaj bu dee ne daa nekk koo xam ne ku sànku la fahdihi yàlla yàlla na nga ko gindi wa in kaana faqiran bu leen ak ñàkk a tax parce que am na yoo xam ne ak ñàkk a tax duñ ñëw ndax nee nañ dañuy uti xaalis <laughs> eh, ay am na wóoraani sama liggéey bi sama patron bi ni mu soxree bu yëgee na sax damay dem yooyu moom yaa manque de personnalité bu yëgee damay dem àjjuma tey mu dàq ba walla nangam wa in kaana faqiran bu leen ak ñàkk a tax mu bàyyi yool yii ay yonente yow sa borom faax nii waaye yàlla na nga ko woomal. Euh, surtout nag bi gën a mag mooy ghinan nafs ndax bu ko amoon yooyu yëpp duñ ko teree def eh, eh, rijaalun laa tulihim tijaaratun wala bay' la ko borom bi dugal ñooñu eh, bu amoon li nga xam ne ghinan nafs waaw mooy du leen préoccupé am njaay comme yaxam toog am sabab lëgëy du leen kii am zikrillah ci tudd yàlla ci xutba bii ñu war a fekk ak tamit tudd yàlla taxawal àjjuma ji voilà kon borom bu dee daa nekk koo xam ne daal ñàkk tax ñëwul fa af nii yal nanga ko woomal wa in kaana maridan bu dee daa feebar fa aafi bu dee nag feebar la yal nanga ko yëkkati yal nanga ko may ak tan kon loolu euh, euh, euh, lu am am solo la voilà lii lépp day wane ne mbir mi jar jaru la bàyyi di di sàggane ah oh il faut pas ñuy sàggane affaire bii nga xamante ne nii may amee solo léegi nag mu des am na ci <laughs> te loolu loolu laa tuutee des ma fàtte ko Eh, yenn riwaay yoo xam ne Seydina Abu Hurayra radiyallahu ta'ala dafa dafa dafa ñëwee ci yenn yoon dafa ñëwee ci yoon noonu mooy affaire euh, sangu bi affaire sangu bi ah, xam nga da ne man ightasala yawmul jumaa man ightasala képp koo xam ne sangu na yawmal jumaati bisub àjjuma waaye mooy ku sangu waaye ñëwee nañu waaw xam nga al imaamu Nawawi ci al minhaj dafa balayee <laughs> kaay xool <laughs> kaay xool imaamu Nawawi li mu wax <laughs> imaamu Nawawi moom léeg-léeg wax gi day day day xaw a dur al imaam al hafiz an-Nawawi rahmatullah alayhi ci al minhaj mu ne eh, xam nga dafa eh, parce que leen lépp Ah, man ightasala mu ne ka ghuslil janaaba ka comme li nga xam ne mooy cangaayal janaaba loolu nag foofu la wax ji eh, eh, ñëw léegi al imaam an-Nawawi rahmatullah alayhi mu ne maanaahu man ightasala yawm al-jumu'a ghusla al-janaaba mu ne maanaahu ghuslan ka xuslil janaaba fi sifaat comme ni mu wax fii ci Riyad mooy mooy maanaawam eh, mooy eh, comme ni ngay sangoo janaaba ci melo gi quoi hada huwa al mashhur ma ne lii mooy li siiw fii tafsir yi ci ñu koy eh, tekkee wa qaala ba'd ashaabina mu ne leen suñ mbokk yi ci Saafi'i fii kutubil fiqh ci téere fiqh mi nee na al muraadu li ñu ci jublu mooy xuslul janaabati haqiiqa mooy sangu set bu dëgg-dëgg waaw mu ne wa yusta qaalu ba pare moom ñu ne wa yustahabu sopp la lahu muwaqa'ata muwaqa'ata zawjatihi li yakuna aghadda lil basari wa askana li nafsi mu ne wa hadha da'ifun aw batil wa sawahu ma qaddamna <laughs> mu ne ba pare ñoom ne li ñu sopp sax mooy nit ki mu mu joteeg bu dee borom soxna la bien sûr waaw mooy mu soxna bu ko defee loolu day gina a tax bépp plaisir boo xam ne bu doon ci jàkka ji bu rombee ay soxna wala yooyu mën nañ ko ci xëcc. ah wala bokk bu day gën a tax mu gën a mën a xef euh, wàcc ak gësëm ak gisam ak gësëm ak gisam te gën a dalloo boppam bu demee julli ji loolu loolu ñu ne lii lay wax mu ne nag lii nii moom lu wéradi la bu nekkul baatil neen mu ne lii dëgg mooy li ñu wax mooy lële euh, euh, mooy day sangu rek comme sangu janaaba loolu wallahu taala alam waaye nag sauf que affaire boobu noonu mu bañ imaamu Ahmad ci boppam dafa wax lu mel noonu de moo tax <laughs> bañ ko noonu day xaw a yéeme waaw loolu day xaw a yéeme en plus que ne ah, ñëw na ci riwaaye boo xam ne imaam imaam Ibnu Jurayj moo ko jële ci sumay yi menn mi ko imaam Maalik jële ah nekk ca musnadu abd euh, euh, musannafu Abdurrazzaq rahmatullahi alayhi lan la wax faghtasala ahadukum kama yartasilu min al janaaba ah loolu day dëgëral li imaam euh, kii wax comme euh, an ak ñu ëpp liñ ko seet tamit hadis loolu la waaw ghusl al-janaaba ñu ne ka ghusli ñoom ñoom noonu lañ ko ja dégg quoi mais hadis bi bon yenu na ñaar mooy imaam An-Nawawi côté yam lii da koy dëgëral ke ne waaw que kenn ci yéen sang kenn ni muy sangoo janaaba tekkiwul ne janaaba la moo ko waral loolu lii leen mooy kayfiya bi la du attee janaaba te loolu lépp lu ñu waaye nag am na ci boroom xam-xam yi ñoo xam ne dañ ne non en fait yonent bi sallallahu alayhi wasallam li ñu ci jublu mooy nit ki da koy incité mu joteeg soxnaam foofu ngir mu mën a am bésub àjjuma mën a sangu janaa ba en même temps bu ko defee mooy li ñu waxoon sànk te imaam yi toxal ko ci seen mbokk yooyu ne xolam day gën a dal te buy dem mooy ci lay gën a mën a sadd aw xefam hmm? te bu boobaa dina tax tamit soxnaam daal di sangu. bis boobee nga xam ne mooy ñi nga xam ne dañ doon wax ne sangu àjjuma farata la ci ñëw voilà bu boobaa dugal naa ne ko même bu dee du lool du gën a dëgër comme niñ ko waxoon. léegi nag hadith bi dafa ñëwee man ras hadith bi nga xam ne day euh, al imaam euh, day dëgëral lii hadith bi nekk ci sunan yi hein nga xam ne foofu da ne man ghassala waxtasala waaw man ghassala képp ku sangu waxtasal gasala mooy sang mooy fexe na def lu keneen ki sangu ñu ne waaw loolu mooy lan mooy day jox de day joteek soxnaam fexe soxnaam moom loolu dina tax mu sangu ba pare moom wax gasala moom mu sangu janaaba ñoom ñaar yëpp waaw léegi te boobu ci wàllu àjjuma ji la doon wax léegi nag bon euh, moo tax loolu imaam an-Nawawi di dàq imaam Ahmad imaam Ibn Qudaama dafa solo dafa jële ci imaam Ahmad hein euh, ne dañ ko ko laaj moom mu ne loolu la voilà. loolu nan lañ ko moo tax dàq ko day day day day day jafe moo tax xasala wa man man xasala wa tasal te nekk ci sunan yi eh, loolu ñu am ci boroom xam-xam ñu ne ma ne loolu lim ci boro yoneen saa sa jublu mooy jimaa mooy nit ki na jotee soxna bu dee am na soxna eh, soxna waaw kon nag eh, loolu nag moo tax mu des nag ñenn ñu ne waaw mais attends léegi kon lool lu muy lu muy tekki man ghassala sal am ñu ne nag mooy ghassala mooy jaamaa waaw parce que day mooy pousser comme li waxoon sànq soxnaam mu sangu ngir xikma bi ñu la waxoon sànq wala ñu ne ghassala mooy nit ki moo xemmem loo nit wax ko euh, ngëneel yi nekk ci sangu janaaba ba mu def ko ba pare moom ci woppam moom mu def ko wax man ghassala waxtasal moom mu sangu tamit voilà léegi kon am ñu ne noo xasala mooy man xasala mooy ku sangu janaaba waxtasal mu sangu ngir àjjuma am ñu ne man xasala mooy koo xam dafa raxas boppam waaw raxas ko bu baax waxtasal mooy mu sang li nga xam ne sotti ndox ci li des ci yaramam bi voilà am ñu ne non mooy baalaxa fi nadaafati wan dal ko mooy buy sangu mu daal di jéggi dayo ci ni muy setloo ak tamit ni muy jonjoo waaw kon nag ba pare daal di sotteeku ndox mi bu baax eh, loolu la eh, eh, moo ñëw ci man xassala waxtasal kon loolu mooy dañ c'était juste pour wax ne lool Imaam naw yi daq ah lu ay borom xam-xam nag di saxal la ne loolu la loolu lañ ci yoneen saa son jublu mooy fexe joteeg sa soxna moom mu mën a sangu ak yooyu wala ki nga xam ne dafa xeeb même loo nit xamal ko fàttale ko. mbaax yi nekk ci li nga xam ne mooy ajjuma ba sangu ajjuma ba mu def ko ko ñu ne rassalta mu ngi naan yow yaa yow yaa causé yaa tax mu sangu yool bam ciy am na nga ciy am waxta salt après moom it mu def ko kon loolu wallahu taala alam léegi nag kon ginnaaw taxriij bi nii man nañ ceem nii mu léegi nag mu def ana lëkkaale bi nga xamante nii moo am ci suñu bunt bi ak li nga xamante ne mooy ni imaam tudde bunt bi hadis bi ak suñu buntu bi dañ naan hadis bi en fait imaam da koo indi ngir wane teel a dem waaw wat tabkiiri lahaa teel a dem àjjuma ndax yonent bay saa saam dane ku def sangu gi ba pare summa raaxa ginnaaw gi mu dem mu mu mu mu waxtu yi ah, ba ci juróom am na ci riwaay boo xam ne ba ci juróom benn loolu mu ngi ci sunanu Nasaa'i boo xam ne tamit lu wér la voilà bu wér boo xamante ne yemul ci cinq yemul ci ci ci cinq waxtu mais ci six waxtu kon loolu noonu eh, day nekk loo xamante ne day wan ne te bi mu defee loolu moom yonent bi alayhi ki ci ëpp yool mooy ki njëkk ñëw waaw man raaxa summa raaxa fa ka annama qarraba badana moo tax beneen bi man raaxa fi saa'ati al-uula fa ka annama qarraba badana képp koo xam ne dafa dem ci àjjuma ji ci waxtu wu njëkk wi mu ngi mel ni ku saraxe gëléem ko ren di gëléem def ko ngir yàlla après mu daal di teg fi saati euh, saaniya kooku mu mel ni nag ta nag gëléema ko ëpp après kon gëléem nag après mu teg tabshan akran li nga xam ne mooy am kuy nga gis ne kon mooy looy gën a yéex a ñëw yow fab yool di gën a tuuti kon kay kon loolu fa yool boppe mooy teel a ñëw gi kon gis nga lëkkaale bi tax imaam indi hadis bii di la wan ne euh, ay darajaat la gis nga teel a dem àjjuma ku foog ne sax a dem àjjuma perte moom da ngay di ci yow boo demee la nga fa a def ah julli yëngu fay julli li li Seydina Salman euh, wax xadiisam bi génn sànq bu demee mu daldi di julli lu yàlla bind ci moom mu daal di koy julli <laughs> loolu loolu sa waay yow doo ko def. yow yow après nga jàpp ne jàng alquran dem julli yenn yi naafila yi naafila mutlaqa yi ak yooyu ak toog di sikkar ak di dellu ci sa borom. loolu doo ko def nga nekk fi di def def leneen la hawla wala quwwata illa billah aadana allahu la min al min al xidlani yal nañu waroon musal ci ak gàcce quoi kon mooy loolu du perdant mais ak ngañaay la sharia ash-shari'u alayhi salaam di ñu pousser ci ñuy gaaw di dem ci yiw yi moo tax wa fi zalika alquran bi wax yu mel noonu ci yu baax yi fal yatanafasil mutanafisun lii di la may ngërëmu borom bi di la may aljinaanul ula falyatanafasi na njëkkante na profito el mutanafisun ñi nga xamante ne ñooy yi euh, euh, euh, nga xamante ne mooy ñi njëkkante en ginnaaw lii nag hadis bi wax naa la hadis la bu gudd boo xam ne boroom xam-xam yi jamaahirul ulama dañ koy wax ci gàtt duñu fi nekk di liir kenn masala dañ koy traité ci lu gàtt tënk ko mu jeex euh, insha allah mooy jamaahirul ulama min alxanafiyyati wa shaafi'iyyati wal xanaabila ak lenn ci maalike yi ibn Habib <laughs> comme imaam ibn Habib al-Maliki moom moom foofu moom ànd fekk imaam bi du tout du tout du tout du tout du tout du tout <laughs> waaw waaw ba imam ibn Abdul Bar di di di di ko reprendre que ne lii muy wax imam ki ki muy wax naan eh, <laughs> yeneen tubaab yi saa saam nañ wax loolu bare mooy kon ci gàttal waa jumhuurul ulamaa ci xanafiya eh, yi shaafi'iyya yi ak lenn ci maalikiyya yi ak xanaabila dañ ne mbir mi li muy wax lii mooy teel a dem ajjuma eh, waxtu yi mooy waxtu yi nga xam ne mooy yu normal yi nga xam saa. Euh, ay liñ naan waxtu voilà loolu la te lool mu ngi commencé ci suba gi moo tax ñoom ñëpp dàpp ñoom ñu d'accord ne ki nga xam ne dafa julli fajar toog fa di xaar ba àjjuma kooku moo gën yoon keneen léegi kon mooy day jóge ci bu ñenn ñi nag bon ci euh, mazhabu Shafi'i yi rahmatullah am na ñoo xam ne dañ ne mooy léegi waxtu yooyu kañ lay commencer ci seen biir ginnaaw bi ñu nee mooy xudu euh, gi lay doon mooy ci suba gi waaw léegi ñoom dañ ni ñenn ñi dañ ne bu dee fajar gi xaree ba pare ci lay am ci lay commencer am ñu ne non non mooy tulu euh, shams bu jant bi génn parce que euh, fajar gi buy xar yow noonu nan nga fay nga war a loolu liñ fay waajal mooy fajar gi c'est pas ay ay ay di waajal ajjuma foofu voilà moo tax Imaamu wii loolu la gën a jeng euh, ci al-Minhaj mais loolu mooy li nga xamante ne mooy li gën a dëgër quoi que ne affaire bi lenn la. mooy waxtu yooyu la mais nag mu ngi tàmbalee bu dee ne tulu'u shams waxtu yooyu foofu lay commencé di dem di dem di dem di dem ah ba ni nga xamante ne nii mooy bi zawal bi jote moo ci ñi nga xam ne ñoo jàpp ne zawal parce xam xanbal yi jàpp na nga àjjuma mën nañ ko julli avant zawal bi quoi avant jant bi di jénga kon <laughs> léegi ñoom dañ ne lool kon ñoom li ñu sànn mooy dangay ngay teel a dem ci àjjuma ji ci tàmbali dig diggalu naxaar gi mooy bu jant bi door a génn waaw loolu mooy ci daal beenu gi lay dem ba ni nga xamante ne mooy fi nga xamante ne nii mooy fi imaam bi fi zawal bi di ameta bool mooy waxtu julli te imaam bi di ñëw léegi foofu la waxtu yi yem ñoom loolu lañ ko waxee ci gàttal te loolu ñoom ñu wax ku mel ni wax nañ laal imaam na Habib min al Maliki moom loolu la jàpp waaw moom moom loolu la jàpp même bu dee mazhabam leneen lay wax imaam Maalik leneen lay wax moom àndul ci loolu voilà léegi kanta imaamu Maalik rahmatullah alayhi te moo siiw ci moom ak Maalik yi rahmatullah alayhi ñu bari ci ñoom ak al-Qaadi Husayn ak imaamul Haramayni bokk ci Shaafi'i yi ñoom dañ ne non saa yooyu ay ay waxtu yu gàtt la ay moment ay moment ay ay yu gàtt yoo xam ne fi muy commencer en fait mooy bu zawal amee ba pare. mooy waxtu tisbaar day dugg muy waxtu ajjuma bi muy amee ci lay commencer ci la lii lépp yoneen saa sal bi wax man na yemtasala yawmal man man man raaxa fi saa l oula ba fi saati l xaamisa ñu saa yooyu yëpp ci waxtu gàtt lay doon te li koy wane mooy fal awwal fal awwal malaaka dañuy bind ki njëkk ñëw topp ki njëkk ñëw ki njëkk ñëw moom mooy am lu rëy li léegi ñeneen ñi mooy noonu lay am mais sauf que loolu dafa gàtt lool euh, boo tax sax al imam na Habib doon doon doon doon doon doon wax même bu dee tuddul turu imam Malik mais moom la ci jublu ñëpp xam nañ ko moo tax al imam Ibn Abdul Barr doon ko reprendre at <laughs> waaw <laughs> fekk bon am daa jàpp ne ni ni bon ni ko imam Malik tekkee parce que ñoom imaam Ibn Wahb dañ ko koo laaj moom mu jàpp ne moom affaire bi ba'da zawal la tam en plus loolu la fekk que ne mooy bu tisbaar bi eh, jotee heure boobu imaam bi ñëw euh, laata muy agsi la mais heure bi dugg na euh, ndax loolu la fekk surtout en plus amalu ahlil madina quoi waa Medina doonuñu woon teel a dem di xëy di dem ci jàkka yi bésu àjjuma léegi ak yooyu yëpp da tax moom mu jàpp ne loolu imaamu Maalik moom nag mu jàpp ne non non non waaw non du saa yooyu fenn saa yi mooy waa jumhur wax moom imaam Ibn Habib rahmatullah alayhi mu ne parce que lii moom waxu imam Malik bii buñ ko jàppee mooy dañuy <laughs> daa mel dañuy wëlbati xadis bi li mu bëgg a wax te yonent bi alayhi salaatu salaam nag daa xëy moom loo nit ñi ñu teel dem alors que wax jii moom boo ko jàppee mooy doo too leen waaw mooy yow yow imam bi il faut imam bi ñëw xam nga ne kii bokku ak ki ñu doon wax sànq ah. ki ñu wax sànq ne non imam baa nga fa mais man xutba bi laa bëggul a fàtte man damay xaar ba nga xamante ne nii ci laay dégg ñuy noddu mo ah, la ñuy iqaam akbar allahu akbar comme que man damay déggoo parler solo mu génn bala ak agsi dégg mu mu wo bokkul kii ah <laughs> voilà kon loolu la quoi <laughs> waaw waaw loolu nag euh, la al imaam na Habib daal loolu la doon wax ne ki nga xam ne mooy al shaarihu euh, mooy mu yonent bi alayhi salaam moom euh, dafa mel ni bon bu ne ki ki ki fi tekkee mbir yi ne waxtu la mu gàtt après <laughs> tisbaar imam Maalik la mooy seen sëriñ bi <laughs> mu ne kooku daal daal da da dafay dëdduloo nit ñi <laughs> ci li nga xam ne moom la leen yonent bay saa saam xemmem loo ci teel a dem ci njaal beenu bëccëg gi waaw ba pare moom mu jàpp ne saa googu mooy moom euh, euh, benn la boo xamante ne ci la lii lépp di xew waaw ci zawaal gi bu zawaal amee te léegi nag yi ñëw yëpp di ware ne non non non teel a dem ci àjjuma ci njaal biinu euh, euh, bëccëg loolu dafa leer naññ te doy na sëkk <laughs> léegi al imaam al Abdul Bar ne <laughs> ne hada tahaawulun minhu ala Malik wa huwa alladhi <laughs> qaala al qawl bi lay wax de ñun imaam Malik lay wax imaam Malik moom moom lii muy suñu imam bi ko wax <laughs> en mu tudde ko nii kàddu mu ko tudde ko wax day day soppi euh, li nga xam ne mooy maanaawu hadis bi ci lim nekk quoi way la wax muy loolu way moom mii wax moo du loolu <laughs> après commencé moom dëgëroo wax imaamu Maalik <laughs> boo masala bi loolu la ci gàttal mooy jamaahirul ulama doo boo ñëwee ci ngir yi euh, euh, trois ngir yi ak lenn ci taalibe yi Maalik yi rahmatullah dañ ne non loolu mooy mooy mooy mooy teel a dem bi waaye loolu mu ngi tàmbalee ci bëccëg gi quoi bu bëccëg gi commencé voilà bu jant bi jóg foofu la commencé jeex na léegi day dem ba ci imam bi di ñëw te loolu sayf ak shita yëpp ñoo ci yem moo xam euh, été la xam nga mbir mi lay gën a gudd voilà selon loolu ni muy proportionnel noonu la waxtu yi di proportionnel kese ba mat cinq ci riwaaya bi six ci riwaaya imam an-Nawawi euh, imam an-Nasa'i rahmatullah alayhi voilà kon loolu Eh, eh, eh, lu ama am solo la quoi <laughs> waaw kanta ñoom imaamu ibn Abdul Barr fexe nañ dëgëral imaamu Malik ne rawaax ci arab liñ ko xame mooy après zawal te fii da ne man raaxa loolu luñ leen nangul la mais loolu mooy liñ la waxoon ne la loolu boroom xam-xam yi dañ naan non loolu bu dee xudu dañoo indi xudu suba bi dem ci suba xëy ak ngoon waaw mais sinon bu dee raaxa moom loolu day tekki dem kese moo xam bëccëg la wala après bëccëg la loolu moom euh, lu waa loo xam la wallahu taala alam waaw kon loolu daal ci gàttal mooy li nga xamante ne nii euh, euh, mooy li ci gën a ñu ñëw ci gàttal ci loolu li gën a dëgg nag insha allah wal ilmu inda mooy li waa jamaahirul wax mooy teel a dem waaw mooy teel a dem bi daal loolu la doo bàyyi ba zawal nga door a dem waaye ku jàppe loolu tamit am na ci salaf loolu la imaamu daaril hijri doon gis te loolu la ne man imaamu waa Medina fii loolu laa fekk gisuma ñoom ñuy teel a dem voilà même bu dee al imaam Ibnul Qayyim ca gannaaw nee na mais loolu <laughs> waa <laughs> Medina doon def loolu mooy jamonoom xam naa te te loolu mooy amaa que ne ñoom sûrement daa am ay yitte yu leen doon téye ba doonu ñoon teel a dem parce que bu dee daa am euh, ay soxla yu ñuy dox kenn neewu leen par force la ñu teel leen ñëw waaw léegi nag bu ne loolu loolu lépp ay yu leen ma mënoon a tax ñuy ñëw heure yooyu la euh, ndax dañ ci am yu ñu doon def waaye euh, wa illaa moom euh, li nga xamante ne nii mooy hmm, li gën a dëgër insha allah mooy lële te li nga xamante ne nii mooy li waa jamaahirul wax al ulama wallahu taala alam kon ki gàttal kon jeexal nag lii kon mooy hadis bi hadis nag bu bari wax de wax naa la lii vraiment on a fait on a vraiment lii mooy tënk dëgg dëgg dëgg dëgg ko wax <laughs> waaw tahjiir gi ñuy wax imam Malik bokk na ci li ñuy laye tahjiir gi parce que am na yoo xamante ne ah, loolu la ñëwee ah ci kàddu yooyu la ñëwee te ah, loolu moom day wane ne ah loolu moom mooy bu tàngee gir gir gir gir te loolu du xew lu dul ba sawaal di jege si waaw côté boobu lay xew kon nag loolu ñu ne ah waaw loolu yëpp ak raawaax ci ak tamit amalu ahlil madina ndax riwaay imaam az-Zuhri matalul muhajjiri waaw waaw mooy ki nga xam ne day tee day tem xam nga eh, eh, loolu tahjir léeg-léeg day tekki ak tabkiir moo tax ñeneen ñi loolu lañ ko te quoi waaw non <laughs> non mooy teel a dem gi rek waaw tahjir dëgg la day jóge ci al-hajira jamono jooju nga xam ne day tàng waaye fii liñ ci jublu lenn kese la waaw mooy teel a dem gi. loolu masalul hajiri al ci nga xam ne day teel a dem waaw day mel ni misaalam koo xam ne daa joxe badana ku saraxe loolu dañ ci xam ne loolu beneen masala boo xam ne boroom xam-xam yi dañ koy wax kon walillahi alhamdu wal a jeexal nañu al imaam euh, euh, an-Nawawi rahmatullah alayhi mu ngi koy wax tamit li nga xamante ne mooy euh, waa léegi ci hadaaya yi lan moo gën lii mooy xadiis yi day wone ne Eh, que ne li nga xamante ne nii mooy yi hadaaya yi nga xam ne dañ koy yóbbu Makka di ko def foofu ci kii yi li ci nga xam ne moo ci gën mooy eh, eh, ibil waaw moo gën ga ga gëléem moo gën nag ci booy def hadaayaay waaye nag bu dee udhiya muy tabaski li ñuy rendi loolu waa jumhur muy xanafiya yi shafi'i yeeg ma hanbali yeeg ñooñu rahmatullah alayhi ñoom dañ ne li gën mooy li nga xam ne mooy gëléem ginnaaw gi nag ginnaaw gi xanam muy xar yeeg ñooñu léegi comme ci hadaayaay rek imaamu Maalik nag mu ne d'accord naa yéen ñi hadaayaay waaye ci ci ci li nga xam ne mooy euh, udhiya yi bu dee ne tabaski moom li gën mooy mooy xanam yi mooy xar yi parce que yonent bi sallallahu alayhi ginnaaw gi baqara ginnaaw gi ibil ginnaaw gi gëléem mu ne euh, ndax yonent bi sallallahu alayhi loolu dahaa bi li mu tabaski yépp pour boppam. dëgg la ren daloon nag giléem euh, euh, nag pour soxnaa bi waaye pour boppam kabshayni amlahayni am la sayyidatu Aisha wax ñaari kuy yoo xamante ne nii euh, yu mag la te am ay béjjën yoo xamante ne nii yu baax kon te loolu ñu xoolee sayyidna Ibrahim mi nga xam ne mbir ma fa la jóge alayhi salaatu wassalaam ba mu wa fadaynaahu bi zibhin azim loolu ñépp d'accord nañ ne du giléem waaw ñépp d'accord nañ ne du nag li mu doon mooy am kuy la waaw moom la te loolu la yonent bay saa saam doon def kon udhiya looloo ci gën amaana nag loolu moo gën a dëgër bu dee ki moom loolu moo gën ci xàq bu dee nit la ko am ay famiyom yooyu ndax yonent saa saam da ngir moom bii euh, ngir euh, xeetam waaye tamit koo xam ne daa yor këram benn kese doy na pour ñëpp te loolu insha allah moo gën a dëgër waaye bu dee hadaaya yi loolu leer na wallahu ta'ala alam am na nag yeneeni euh, masala yu ci des waaye bon ñu yem nii insha allahu taala eh, kon gis nañ kon tey li jëm ci wàllu teel ñëw gi kon nooy gën a teel a ñëw sa yool di gën a màgg boo fi ñëwee nag fekk imaam di ñëw na ba toog yow de toute façon mooy enregistrement yi ñu doon enregistré tour yi ñu ñëw yow moom raw na la wal iyaadu billah <laughs> kon kon nag lii buntu bii li la imaam indi fi ngir tamit boole ci wat tabkiir daa bokk ci eh, sunnaay àjjuma yi nga xam dañ ko sunnaal yoonal ko mooy ngay teel ñëw ndax nga jote ci yool yu mag yi waxoon naa la bu fi nekk may sàggankat képp koo xamante ne du ma dañ di ko wax loo xamante ne nii mbiru àddina la woon wallahi buñ ne woon jumaa ji am na ñoo xamante ne tey nag tubaab yi saa saa ah du gisoon nañ ko keroog <laughs> yeneen tubaab yi saa saa ne euh, mooy bi mu naan euh, euh, bu ma bu ma bu ma sañoon waaw bu ma manoon dinaa digle. julli ji ñu daal di koy taxawal waaw walladhi nafsi bi yadihi waaw gis nga bu ma manoon dinaa digle julli ji ñu taxawal ko laqad hamamtu an amura ma digle bi hatabin fa yuhtatab waaw ñu dajaleel ma ay mat ay sayi matt yoo xam ne dañ ma koy taxanal indil ma yu sew yoo xam ne yoom laay taal summa amura bis salaa fa yu'adhanu laha ma digle julli ñu taxawal ko ma iqaamal ko léegi bañ koy julli gaa yi foog ne man maa ngi ci julli ji man yeneen saa salama bett leen fekk leen ci seen kër ya summa amura rajulan fa ya umma naas wax kenn ci yéen mu jiite nit ñi mu jiite summa u xaalifa bu ko defee ma rocceeku dem ca ñoom ña yaakaar ne ah yeneen saa salama ngay julli nekk seen kër yi fa uharriqa alayhim buyutahum ma daal di eh, eh, taal li nga xam ne mooy seen kër ya xam nga ci am na bari waxee foofu eh, bi nga xamante ne daf fa yokk ah, boo xamante ne nii walladhi nafsi biyadihi law ya'lamu ahaduhum annahu yajidu 'arqan saminan aw mirmatayni hasanatayni la shahida al-'ansha Allah ndaw ndaw ndaw ndaw ay yitte yu wàcc te bon te yées te te te takk te suufe borom yonent bi sallallahu alayhi wasallam ne te maa ngi wàcc ki nga xam ne man yonent sallallahu alayhi wasallam bakkan mu ngi ci loxoom bu doon ne xamoon nañ ne buñ ñëwee ci àjjuma ji dinañ fi fekk non ci euh, euh, euh, gée bi la mooy li ñuy wax mbiru gée fadlu salaatil isha la woon fadlu salaatil jamaa waat naa ne ki nga xam ne sama bakkan moom mi nga xam ne soxlawul muy waat ñu xam ne li wax dëgg la bu doon ne kenn ci ñoom dina trouver ndawal lu duuf waaw wala ñaari tànk yoo xamante ne moom lañuy ñuy defar di ko li ndaw ndaw ndaw ndaw ci wàllu lekk jaral na leen ñu ñëw mais ba ba dam am lekk la waaw dinañu ne xuus daal di agsi Allahu akbar lu réeg lu ndaw ci ndawal luñ ci mënoon a dégg ni ñu ñëw yu baax yuñ mën a këllamti ko dina leen ko jaral moo taxoon ma ne man am na ñoo wallahi wuñ noon jàkka ji ku ñëw am cinquante mille francs CFA wala cinq mille billahi yaay doo doo doo ko doo ne ah nañ ko bàyyi gaaya doo ko wax de cinquante mille francs CFA mu leer na ne am na ñoo xam ne ñu ngi xëy dañuy xëy ñooñu loolu mooy seen salaire yow ñu ne la saa boo ñëwee ci ji moom lañ lay jox par jour wallahi gaa yi di ci ñëw waaw waaye loolu nag wanewul lu dul ku nekk nag la la xëcc rek mooy liñ doon wax sànk malaaka yi ñoom bu ñu xëyee àjjuma ca jumaa yi lañ jëm seytaane yi dem ca Makka ya ca ca ca marché ya waaw ñi nag ku nekk ba malaaka yi xëyee dem ca jumaa ñee dem ca marché ya ku nekk boo xëyee la xëcc sa la fa sa xol féete fa ngay dem waxuñu la waa ji bu dafa interdit nga dem marché après bu euh, nga tëj daal di dem waxuñu la lool de mooy nekk fa nekk fa nekk fa ba ajjuma ji yow dal nga nekk ci kii ah waaye ko day dama dem sax dem naa nga bay tëj waaye bon kii ay ñëw xawman bon boobu ba léegi soqale ko wax ah, te moom nii ah, li ma wax réew ah, oh, ñëw ne ma ah valeur cinquante mille wala soixante dix wala cent mille lay jënd te loolu ma ne ko bon est may mu ne noonu kon bàyyi ko ah, ma ne ko ah waaw yàlla kon baax na yàlla baax na waaw waaw wala yu mel noonu yow xam nga ne saytaane yi wal iyaadu billah aadana allahu min min min min ash-shayaatin quoi amin kon léegi kon jeexal nañ fii bii di ñëw nag ñu daal di ñëw ci beneen côté bi nga xam ne moom la imaamu Nawawi li topp ci tarjama bi ni mu tuddoon buntu alhamdulillah wa du'a ilaha léegi nag mu def wa tafkiir ilaha teel a mu def Hmm? saa boobu nag wa du'a yawmal jumaa wa salaati ala nabi sallallahu alayhi wasallam wa bayaani saa léegi bayaanu saa boobu lay ñëw mooy leeral nga ne ma mais ana julli ah, ci yonent ba lay saa saam ak yooyu <laughs> ñu ne la boobu moom la mujje ci xadiis yi <laughs> bu dee moom la njëkk indi fii ah, ak tamit du'a bu foofu la koy indi dina ko indi ci foofu mais surtout salaatu ala nabi sallallahu alayhi wa sallama waaye bii di ñëw saa yooyu muy wax comme que saa la yoo xamante ne nii eh, taxaw di julli eh, eh, da baax di ñaan sa borom loo xam ne loo loo ko ñaan dul ne dina la ko jox loolu moom nag lay ñëw nag ci hadith mille cent cinquante six insha allahu taala di hadisu mawlana abu hurayra ba léegi wallahu taala aalam